gis nañ ne keroog Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ñu koy jëli ak fa ko yonent bi alayhi utaloon tànt mooy tànt boo xam ne ndaw suñu naan Rufayda moo ko moomoon doon fa faj nit ñi doon ci faj aljarha léegi nag laaj bi moo doon est-ce que góor mën naa faj jigéen goo xam ne du koju armalam wala vice versa jigéen di faj góor dañ naan loolu mën naa nekk ci ay conditions mooy ne bu dee réew moo xam ne réewum jullit la ak tamit ci conditions yu optimales ndax nekk réewum jullit rek taxul affaire yi demee noonu lii ñu koy waxe mooy mën na nekk réewum jullit boo xam ne par exemple en matière de chirurgie wala problème de rein euh médecin bi fi ne jigéen la. loolu bu dee ne dafa am góor gu feebar kenn du ne non non non góor la après bon après bon non affaire bi foo kon non kenn du moom mooy faj nit ñi mooy faj góor ñi moom mooy faj góor ñi comme ni nga xam ne saxaaba yi radiyallahu anhu du ñu gaañu woon ak ci xare yi loolu gis nañ ko mu ngi tamit ci saxiixu imaamul Buxaari xadiisu sayd sayyidatuna ar-Rubayyi bintu Muawiz radiyallahu anhu nga xamante ne ni moom da doon faj ñi nga xamante ne ñoom dañ doon faj blessé yi ci guerre yi comme ni nga xam ne noonu la ko nettale moom sayyidatuna sayyidina sayyidatuna al rubayya defoon nañ ta jawaab ci nisaan xawla rasul alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu wa ardaahu na ken dañ doon faj al jarha dañ doon faj ñi nga xam ne ñoo blessé ci xare yi moom sayyidina sayyidatuna rubayya ak jigéen te loolu dañ naan la léegi est-ce que c'était loolu xam nga xaw xewul benn yoon ah xewul benn yoon te Rufayda mii manuñ ne woon ne non amul kenn góor ñi ko mënoon a faj koo xam dañ naan ko yow léegi yow wala demal mu jàngal la après yow ngay faj moom mu toog yonent ma ne saab saab waxul lool danay jigéen ñi léegi xare yi bàyyi leen faj na góor ñi di faj déedéet da leen doon bàyyi te ñoom doon faj loolu du seen du seen koju armal du ne kër gu nekk góor ga fa doon génn di dem ci xare yi dañ doon wax aywa na sa soxna génn walla boo koo xam ne yow bu mën naa boo feebaree mën na laa laal te garaawul déedéet mooy ne loolu dañoo newoon ci lan darura buñ newee ci darura muy nécessité bu boobaa jigéen gi mën naa faj góor gi mais à condition bu dee ne foo xamante fi muy laal mooy foofu rekk fi góom bi ne ak tamit li mu soxla foofu rekk lay laal du laal feneen ndax looloo ko vice versa na ko noon tamit jigéen ji c'est mooy ne góor mën naa faj jigéen koo xamante ni nii jigéen goo xam ne ci condition yoo xam ne mooy moom rekk a fa ne moom mooy góor gee ko mën a faj moom rekk a fa ne te moo ko moom moo mon moo am xam-xam boobu même bu dee am na ñeneen mais ñooy disponible kenn du xaar ndax kii li muy yëg amul xaar bu boobaa lan mooy qaa'ida bi taxaw mooy ad-daruraat tubiihul mahduraat yi nga xamante ne nii mooy daruraat yi euh, yi nga xamante ni ay daruraat la mooy yoo xamante ne nii ay nécessité la nécessité waxuma besoin de nécessité day tax ñuy ubbi buntu di Euh, dagana li nga xamante ne nii dañ koo mooy ñu ubbi buntu parenthèse buy wa boo xam ne lii nii mën naa ne ndax lan ndax kat affaire bi mënuñoo def neneen ndax almahzurat yii nii darura moo taxaw yooyu ñu tere dañ koy teggi voilà mooy comme lii ndax ndax dañ koy faj léegi euh, kii ko man kookoo koy def kii ko man kookoo koy def léegi mais dafa am beneen règle ad dararu ndax lan ad dararu yuzal lor dañ koy teggi looloo tax lor bi bu dalee nit ki ñu koy faj mais maa ubeeha li darura beneen règle yuqaddaru bi qadariha muy lépp loo xamante ne nii dañ ko dañ ko euh, nuñ koy waxeeti waay lépp loo xam ne dañ koo permettre ndax nécessité loolu dañ koy tënk dañu koy tënk ci lan ci li nga xamante ne nii mooy ci li ñu soxla dëgg moo tax ma ne sànq fi fi muy faj foofu rek lay laal mooy bu dee ne waa ji góor giy faj ndaw si ndaw si feebar li ko dal comme baat bi baat bi walla loos bi loos bi moo am fala feebar bi ne moom loos bi rek lay laal du laal feneen ainsi de la ndax lan maa ubiha lid darura yuqaddaru bi qadariha loolu la kon ah loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër voilà léegi kon ndax lool ci buntu darura lay dugg loolu moo tax ah, Euh, ci médecin yi fii nii ci hôpitaux yi bu nee ne nit ki dafa nekk ci cas boo xam ne yow da nga ñëw ci hôpital bi tubaab bi moom new fi di la xaaral naan day utal hôpital mooy da ñëw affaire ay service la te tamit ku nekk daa am heure yooyu liggéey ñu ne tey nga ñëw médecin bi fi ne kooku góor la te malade bi nga indi jigéen la est-ce naan léegi yow léegi nañ demaat beneen beneen hôpital mais entre temps ngay dem foofu est-ce que est-ce que kii nii bu ko ci dara dalee nag man nga dem foofu fekk ko fi te loolu moom de toute façon fii looloo fi am te amul sélection léegi yow boo mu ñëwee yow nan ngay def dañ naan la al al al al daruraat tubihul mahzurat léegi kii moo fi ne mooy moom moo koy faj ndax tamit loolu la ad dararu yuzaal loolu la moom moo koy faj sauf ko mooy de toute façon médecin yi loolu la mooy euh, li nga fi nga fi nga xamante ni waaye fi nga xamante ne ni moom lay faj foofu rek nga koy permettre mu laal loolu rek la mais moom mooy ki nga xam ne moo lay faj jarul ay noonoo man rek la indil leen ma médecin bu bu jigéen non mais boo ko defee premièrement yow kenn du la faj ndax lan ñoom ci charte kii yi mooy que ne médecine fii da ngay nangu ne képp ñépp lay kii mooy ne amul ngay tànn naan kii wu may faj ak kii faj loo amu ci sinon nga dem sa yoon waaw ndax kenn forcé wu la nga ñëw yaa ñëw mais ni mu demee noonu ngay deme léegi yow da ngay ndax loolu yow da ngay am am nañ cosaan ci loolu ndaw sii nii yonent mi alei satu salaam tegoon Seydina naa ibn Mu'adh est-ce que mahramam la woon non non Rufayda bii non non non doomu noonu mahmaram pourtant tantam la boo xam ne moo ko moomoon di ci faj nit ñi foofu la ko yonent ma lay saa saa def te sayyidna sayyidatuna bun euh, Rubayya bint Muawiz looloo tax imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi da cee def buntu ci kitaabul jihaadi wa siyar baabu mudaawaati nisaa'il jarha fil ghazw mooy ne bunta ngi li nga xam ne mooy fajug jigéen ñi ñi blessé fil ghazwi ci xare ak am solo fil ghazwi mais fil ghazwi ci xare loolu nécessité la mooy en temps normal ci dëkk jullit loolu moom bu dee réewum jullit loolu c'est réglé mais bu dee du réewum jullit tam amoo loolu amoo ko mooy ne loolu yàqu nekk ci ghazwu yéen a yem ndax manu lu looy xaar xam nga ghazwu wa xare ba est-ce que dañ naan waa ji non léegi nañ bàyyi ba dem ci dëkk ba yóbbu ko buñ ko yóbboo foofu ñu door koo faj dinañ fa fekk ay médecins déedéet. voilà ci la ëndee ci buntu boobu ci la ëndee xadiis sayyidina sayyidatuna ar-Rubay' bint Mu'awwidh mu ne kunna naghzu ma'a rasulillah fa nasqi al-qawma nakhdumuhum wa nuraddu al-jar wa naruddu al-jarha wal-qatla ila al-madina ci beneen bi mu ne kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nasqi wa nudaawi al-jarha wa nuraddu al-qatla ila al-madina mu ne ñun de dañ doon nekk ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon xare ak moom ñuy jox nit ñi xarekat yi di leen jox ñuy naan di leen liggéeyal di faj ñi nga xam ne ñoo blessé ci ñoom di yëkkati ñu blessé yi leen yóbbu Medina loolu lépp ay jigéen a ko doon def ah. jigéen a ko doon def kon loolu la moo tax léegi nga ne ma moo yow xaaral yow lu tax nga ne loolu mën naa ne ndax Euh, yow yow jigéen bu génnee àddina ci biiri góor bu génnee àddina ci biiri góor hein euh, lan mooy àtte bi mooy bon muñ trouvéwul jigéen bu fane bu ko mën a sang ñu war koo suul denn góor du ko ñëw di ko raxas noonu ci kaw yaram bi noonu hein lan lañuy def li ci boroom xam-xam yi dañu ne dañ koy tiimal kenn du ko sang imaam al-Awzaa'i ci boppam ne dañ koy suul sax noonu saa ñu sang ko saa ñu tiimal ko am ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo ne ci kaw xaa il dañ koy sang ci kaw xaa il mooy ci kaw loo xam ne lu tegu mais pas laal yaram bi directement waaye loolu di wàllu ku génn àddina yow nga may waxal lii dañ naan la loolu bokkul comme mu Ibnul Munayyir wax mu ne dafa am al farq bayna xaalil mudaawaat wa taghsilul mayit annal ghus la ghusla annal la ibaada anna al ghasla wala anna al ghasla ibada wal mudaawaat darura wa darura tubihu mahdura mu ne différence bi am yow li ngay wax noonu entre bi wëg bi mooy bokkul entre faj ak sang néew mooy al ghasla sang néew ak njaamu yàlla mooy suñu borom moo ñu digal ñuy sang ñi nga xam ne moo ñi génn àddina ci ñun loolu la lislaam jàngal loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal bu ñu ko manul ñu tiimal leen kantaa faj nag daruura la mooy nécessité la wa daruura te nag nécessité yi day tax yi nga xam ne dañ koo tere day da koy mujj dagana kon loolu mooy mbir mi moo tax yenn scandale yi gaa yi wax nga gis ci rajo yeeg yooyu ñuy wax euh, ñoo xam ne dañ naan noo ñoom seen femme kenn du ko laal médecin bu góor du ko laal li ci kii loolu jaru ko doo ci gis ku ci am ku ci koo xam ne li mu bëggoon am na man na ko jëloo hôpital bi yóbbu feneen nga dem même kii bi même problème bi danga mën a léegi nga téye sa sa kooku mu ngi li muy yëg mu ngi koy yëg danga naan man am naa sunna lanaa fi rasulillah uswa darura moo taxaw comme fil wi ci darura lañ newoon waaye même en sans sans loolu dañ naan la Rufayda biir Medina la newoon darura bi daal mooy feebar a ko dal léegi nag nit ki li nga xam ne noonu lay deme ci réewum jullit mooy jul góor ñi ñooy faj góor ñi jul ñi euh, jigéen ñi di faj jigéen ñi mais bu dee ne lool amul ku nekk mën naa faj kii genre bi mën naa faj beneen genre bi mais mu yem fi nga xam ne foofu la gaañu gaañu bi nekk ak li muy faj de toute façon sax loolu noonu moo tax boroom xam-xam naan en général sax fi nga xam ne fi la góom yi nekk lool du bërëb bu nit ñi bànneew waaye nu mu ci man di demee loolu mooy li gën a dëgër insha allah waaye bokk na tamit ci liñ ci jàngit muy ba léegi xissatu Rufayda bi mooy la fekk moom tante bi moo ko moomoon loolu mooy ne jigéen mën naa nekk chef de ab hôpital mën na moomu hôpitalam chef de clinique boo xam ne moom moo ko moom ndax Rufayda mii nii moom moo moomoon foofu noonu tante bi moo ko moomoon te dégg nga li imaam Ibn Ishaq wax bi di dimbali ñu way feebar ñi jullit di leen taxaw te Seydina Sa'd ibn Mu'adh fa lañ ko tegoon ku ko doon gérer mais moo ko bu dee moo chapeauté woon lépp moo tax faut faire la amrahum imraa loolu yonent mi alayhi salaatu salaam wax tam nekk ci sax imaamul Buxaari amul benn peuple boo xam ne dina dina texe koo xam ne dañu jël seeni mbir jox ko ab jigéen loolu tekkiwul ne non loolu mooy ay jiiteem réew lañ la wax mais pas que ne jigéen manu la jiite ab ab ab ab ab cabinet dentaire wala yu mel noonu non si mën na koo jiite et le problème Rufayda mii nii da koo jiite woon di dafa jiit moomoo moom loolu moo ko moomoon lool tàntam la woon bu mu doon fajaate kon loolu tamit mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala loolu lépp ñu ko ciy jàng tamit ci xissatu euh, lii di euh, banu Qurayza